dafa am laaj boo xam ne euh, c'est da gis nit ñi di ko laaj mooy ne gis nañu li nga xam ne moo jëm ci masalatul azli muy masala azl léegi xam nañu ko te waxoon nañ ci biir ci azl façon méthode contraceptive yépp ci suufam lañuy jaar mooy ne ñoo yem même àtte Eh, waxoon nañ la nag eh, cas yi nga xam ne waxaale woon nañ tamit ci eh, njaay njaay est-ce que dagan na jaay yi nga xam ne mooy yëf yooyu ñuy jëfandikoo ngir ci méthode contraceptive yi est-ce que par exemple jaay préservatif dagan naam daganul wala est-ce que jaay pilule yooyu pilule yi jigéen ñiy jël dagan naam daganul yooyu gisoon nañ ko. gisoon nañu tamit masalaam incinération incinération euh, insémination insémination parce que incinération euh, loolu beneen affaire la insémination artificielle muy jël li nga xamante ne <coughs> mooy sànqale ñu waa mooy am ndoxam spermam dugal ko ci biiru beneen soxna beneen jigéen ndax moom jabaram manula am doom loolu cas lañ joxe léegi buñ la nee boo traité loolu mooy ab célibataire moom taxul ñuy wax waxoon nañ la ne fi muy dagane mooy il faut mu nekk kooku ndaw si muy def bi ñuy jël ndox moom comme bu amoon ñaari soxna kenn ki bëgg am doom mais moom dañoo gis ne ñu médecin yi xool na kii dafa stérile mais nag ovulum yi baax nañ sauf ko moom supporté wul mënu la supporté ëmb te tamit fécondation mënu la am ci moom ñu jël ay ovulum def ko ci wujjam jël ndoxu jëkkëram boole leen sperme yi loolu dina mën a nekk te bu boobaa mooy ne doom jooju day mën a doon ak yépp léegi nag mère porteuse bi mooy ah, wujjëm bi day am <clears throat> àttey soxna si nga xam ne ummu wala mooy ki nga xam ne dafa jural euh, moom day am àq ci xale boobu waaye këli mooy yaayam euh, loolu ci ku loolu mooy ci ay wujju la mën a am léegi bu ñu waxee boobu mooy ab célibataire moom waxuñu ko moom boo xam ne laa bëgg am doom sauf ko moom moom moom moom concubinam concubinam bi wala oh, ndaw si muy génnal sa petite amie manula am doom léegi bon yooyu taxul ñuy wax loolu dafa xaraam léegi mu am beneen question boo xam ne dama ko fàttewoon mooy mais léegi est nit mën naa yàq ëmb est-ce que jëkkër ji walla soxna si walla ndaw si jigéen ñi loolu mooy ci cadre bu sëy waaye tamit benn jigéen bu man di doon est-ce que mën na ne moom fona ba ëmb léegi mu fexe dem yàq ëmb bi mooy daal di koy dindi laata muy continuer di màgg mu ëmb ay quelques semaines dem ci programme planning familial bi ngir ne moi je veux interrompre ma grossesse dama bëgg mooy masalaam interruption de grossesse est-ce que loolu dagan naam loolu la imaam alxaafiz ibn xajar di wax bi muy wax ci masala moomu gis nañ ne jataay bi weesu euh, moom lañ jëloon ay waxam moom imaam alxaafiz rahmatullah alayhi ci côté azl bi côté azl bi ndax ay côté insémination insémination artificielle yooyu ñoom xamuñu ko woon mooy ne en tout cas du masala yuñ doon traité ndax xewul woon seen jamono Euh, mais boroom xam-xamu léegi ñoom traité nañ ko te li ma la wax loolu lañ wax euh, rahmatullahi ala aljamii imaam alxaafis di wax ci masale bi mu ne way yuntaza'u min xukmi alazli xukmu mu'aalajati almar'a isqaatu nutfa qabla nafxi ruux euh, bala ñuy ñëw ci lim wax dafa am ñaari affaire muy interruption de grossesse ci ñaari kaalama naa mooy ne ndaw si ëmb na une semaine après qu'elle a découvert sa grossesse mu dem ngir ñu daggal ñu dindil ko ëmb bi loolu benn affaire une semaine walla mooy ay jour avant muy mag quarante jour avant grossesse bi di def un mois dix jours mu en tout cas quarante jours un mois boo xam ne trente jours la plus dix jour muy quarante jours mooy intervalle boobu fi mu ëmbe ba quarante jours ba avant muy agsi quarante jours foofu premier cas bi mooy lool mu interrompre grossesse am si ci interval bu walla rek mu interrompre ko au-delà de quarante jours quarante jours inclus jëm kaw jëm ba neuf mois bu dee koy def neuf mois wala lu ko gën a suufi wala lu ko gën a bari ñaari cas yooyu ñoo am léegi nag euh, bu ñu xamee lool ñu ñëwaat ci li imaam alxaafiz wax mu ne rahmatullah alayhi wa yuntaza'u min xukmi al-azli xukmu mu'aalajati al-mar'a isqaata mu'aalajatu al-mar'ati isqa mu'aalajatu al-mar'ati isqaatan nutfati qabla nafxi ruux mu ne te dinañ jële ci masala azl gi waxoon nañ la bon waxu boroom xam-xam yi loolu duñ ci ñëwaat jumhurul ulama dañ ne loolu dagan na bu dee ndaw si azl ànd na ci soxna si ànd na ci voilà léegi te loolu mooy li gën a dëgër insha allah léegi mu ne dinañ jële ci attey azl mën nañ ci tiiree attey ndaw si di utiliser loo xam ne pour daldi di euh, yàq biiram mooy def def mu mu mu mooy ëmb bi amoon mu deñ mu yàqu laata ñu ci ëf ruux bi ndax mooy quarante jours yi ndax lool processus la boo xam ne euh, sharia jàngale na ko kañ la mooy xadiisu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi mu ngi ci Eh, eh, nu mu tudd annaw arbain eh, annawawi annawawi yay imaam annawawi boo fa demee di nga ko fa fekk <coughs> mooy xadiis bi nga xam ne day wax ci ni nga xam ne noonu la ñuy nu mu tudd malaaka bi ñëw kañ lay ñëw bind wërsëgam bind ndax ku texe lay doon walla ku texee di ak tamit bind dal di ciy ëf ci moom ruux bind yooyu léegi nag avant loolu mu ci ëf ruux voilà mooy quarante avant quarante jours yooyu loolu la imaam alxaafis di wax mooy premier côté bi mu la wax ci deux yooyu la man a nekk avant quarante jours wala bi quarante jours yi ma tey jëm kaw mu ne àtte ci àtte azl mën nañ ci jële àtte boobu mooy léegi mu ne fa man qaala bil man'i hunaka fa fi hadhihi awla mu ne képp koo xam ne ci boroom xam-xam yi comme ñan dañu ne dañoo tere ne azl dafa xaram ku waxoon lool imaam ibn euh, abu muhammad ibn ibn hazm imaam ibn hazm rahmatullah alayhi al-zahiri moom moo ne woon dafa xaram mu ne képp koo xam ne comme imaam ibn hazm man man maa ne comme imaam ibn hazm rahmatullah alayhi que loolu dañoo tere mooy ne nu mu tudd azl euh, azl dafa xaram kon xam nga ne fii waxatul kooku moom waxi noppi moom ku na ne yow ngay séeg sa soxna ba sa ba sa ndox war a génn génn ko tuur ko ci biti ngir bañ mu ëmb wala ngir loolu mooy sabab yi bari na du bañ mu ëmb rek ndax loolu noonu walla ngir am ñeewante ci doom yim am ngir mu bañ a nef bu dee ne yow ki la wax loolu moom da ne loolu dafa xaram mos xam nga ne kon ëmb bi am ba pare nga naan ko ndax mën naa koo dindi kooku moom moom waxi noppi moom mooy day xaram ci moom. mu ne wa man qaala bil jawaazi yumkinu an yultahaqa bihi hada képp nag ku ne euh, euh, nu mu tudd euh, azl mën naa nekk te mooy waxu jumhur rahmatullah alayhi man nañu ne man nañu ci waxu ñu ne mën naa nekk daldi di ciy tofale bii ne kon comme que bee mën naa nekk fii xanaa war naa mën a nekk fii waaye mu ne waaye mu ne waaye wa yumkinu an yufarriqu bi annahu ashadd bi annahu ashaddu li anna al-'azla lam yaqa fihi ta'ati as-sabab wa mu'alajatu saqti taqa'u ba'da ta'ati sabab mu ne waaye yow mooy nit ki lii dalay jox ay ay ay ay ay ay ay ay ay possibilité mooy ne ki nga xam ne moom dane dafa xaraam kooku c'est sûr que naa la dafa xaraam mu ne waaye ñi ne dafa dagan de am na possibilité nga ne ah waa ñi ne dafa dagan de kon ñoom de xanaa fii war naa dagan waaye mu ne waaye tamit man nañoo ne déedéet ndax am na différence bu mag entre azl ak li nga xamante ni mooy bàyyi bu ëmb am nga koy nga koy yàq ndax lan ndax ki nga xam ne day def azl mooy kooku dafa dund kooku ñëwul mooy doom neewu fa amul doom moom ndaw si ëmbul alors ki nga xam ne day day dafa bàyyi ba ndaw si ëmb muy fexe wala ndaw si ci boppam di fexee dindi ëmb boobu kooku noonu dafa bàyyi ba mbir nekk ba doom ji ne fi muy fexe bi am yu muy def ngir dindi ko fi moom foofu la ci yem waaye boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ne ah, ah loolu dafa xaram mooy waxu imaam alxaafiz ci masala boobu foofu la mooy ay hypothèse la jox dala jox ay hypothèse na la lii de ñi wax lee moom mooy day xaraam ñi wax lii man nga ne ñaari hypothèse mooy soit nit mën naa taxaw ne comme que dañ ne azl baax na lii baax na mais mu ne na waaye man nga ne ah non non non c'est pas possible c'est pas la même chose déedéet te dinañ ci gën ñëw léegi mooy ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi léegi masala bi xam nga mooy lan mooy lii mooy réponse ëmb bu amee di ko fexe dindi dafa xaram te loolu ñaari boroom xam-xam taxawuñ di ci di ci di ci discuter mooy ne dafa xaram te loolu la boroom xam-xam yi léegi que ça soit ñi ne azl man naa nekk ak ñi nga xam ne dañu ne azl manu la ne da mooy dafa xaram ñoom ñépp d'accord nañ ne que ça waa ji ëmb bi xas naa am di ko fexe dindi bu boobaa day xaram yàq biir daa xaram que ça soit entre bi mu ëmbee ba quarante jours walla au-delà de quarante mais nag atte yi wute na atte yi interrompre grossesse avant quarante jours yi bi ëmb bi xewee ak après wute na ay at mooy ne képp koo xam ne dafa def interruption de grossesse avant quarante jours yi bi ëmb bi amee avant ba quarante jours yi ci diggante boobu kooku def na lu xaraam te day am bàkkaar mais ki nga xam ne da koo def au-delà ndax quarante jours yi wax naa la ne ci la malaaka mi di ñëw di ëfe ruux ci ki nga xam ne mooy bebe bi nga xam ne fœtus bi ci ndaw si ëmb bu boobaa nag bu dee au-delà de quarante jours bu boobaa non seulement def na lu xaram mais ki def loolu noonu day am àttey ku rey nit day am àttey ku rey nit lay am ndax lan ruuxa ngi fi yarama ngi fi ruuxa ngi fi kooku nag képp ku def baray ko moo xam ci biiru yaayam la nekk wala ci biti kooku dafa def ak ku rey nit lay am voilà moo tax il faut pas nit ñi di jaawale ah di jaawale naan way comme que euh, affaire bi mooy ne euh, loolu mën naa ne Ah, kon mooy na comme que du ci am bàkkaar ñoom dañuy jaawale ànd est-ce que nit la mais bu dee début bi de de mooy bu ndaw si ëmbee ba ni muy amee doom loolu noonu mooy ne kenn du ne ko dangaa rey mooy euh, non bi ndaw si ëmbee ba ni nga xamante ne nii ci lay am avant muy am quarante jours loolu noonu euh, kenn du ne waa ji dafa dafa rey nit mais mais def na lu xaram voilà loolu fokk fokk mu leer nit ñi xam loolu d'abord léegi nag man nga ne ma mais taxaw man am na lu may jaaxal yow kay comme que comme que kay affaire bi azl dagan na mais man nañ ko xiyaasalee rek comme hypothèse bi imaam alxaafir wax ne loolu de xanaa mooy ne mooy benn hypothèse boobu mu joxe dañ naan la ah non non. loolu manu la nekk lan moo tax manuñu leen a defal qiyaas bo ne walla dañuy def benn analogie comme que les les les les nekk na mooy ne eh, man nga azl mooy ne kon kay bu kiiwee bu ëmb bi amee laata ñu ciy def ruux lool man nga koo def dañ naan la déedéet lool qiyaasun ma'al faariq la tudd dafa bokk ci qiyaas yi nga xam ne façon qiyaas yi nga xam ne boo ko mooy nii ay affaire yoo xam ne bu duggee ci qiyaas yi yàq daxuhu da koy yàq day tax yow ma sa sa sa analogie boobu ngay def raisonnement par analogie boobu du valable ah ñu ne ñu ne la nga ne ma léegi ana lan mooy faariq bi ndax dafa am faariq mooy qiyaasun ma'al faariq ndax ndax mooy li li li li imaam alxaafis wax léegi rahmatullah alayhi mais xam nga ne azl mooy ne kooku day tere kooku dafa def loo xam ne euh, ëmb sax ëmb dafa amul du tout waa ndaw si dafa sol ay pilule dafa naan pilule boobu walla ndaw si waa ji jël préservatif ñu sëy mooy ne yow ëmb sax dafaa amul kooku bokkul ak ki nga xam ne kii ëmb dafa am ba pare loolu kay mooy faarek bi mooy wute yow li fi ne ba pare ak li fi newul nan ngay jëli loo xam ne nekk na fi nga koy ana nga nga nga nga bëgg koo jox àttee lu fi newul loo xam ne moom amul moo tax loolu man da nekk qiyaasun ma'al faariq la kon nag loolu leer na kon foog naa masala boobu leer na kon affaire bi nekkul rek ci est-ce que damaa rey nit ku ko def est-ce que day rey nitam jën dañ naan la mais boo ko defee avant quarante jours lu xaraam nga def voilà léegi nag ku ko def au la après kooku moom ci boppam euh, li mu def mooy dafa euh, rey nit wallahu taala alam